ngeen xalaat ci loolu biñ ne ko waaw mu ne kon nañ ko mun kii ñu bindal ko këyit muy wane ne moo ko jox Seydina Omar ak radiyallahu daa xotti këyit ngir ne wuyee na nii bu ko kenn tàmbal yooyu loolu nag yooyu noonu moo tax wuyee na ne yow doon jox lu bari nekku bi di ko jógee feneen nag xam nga magum arab la ñoom li leen bokk na beneen jikko bu rëy bu ñu am mooy sincérité xam nga wuyee na malgré ni yii nii muy wax garaaw na mi dañoo sincère te nit ku sincère dafa neex a nekkal waaw ku nekk moom dafa neex a nekkal waaye nag am nay bagages yu bari yeneen yu bari yu yu yu réclame yoo xam ne rien que moom yeneen tubaab yi saa saa ak kese dañ la cee laalal kese na yeneen yoo xam ne waaye na lii <laughs> def na ko am yu yoo xam ne da xam ne daal ci magum magum boppam la magum magum arab la quoi <laughs> kilifa arab la woon <laughs> radiyallahu anhu bëgg say naa war bi ko doxal mooy comme ñoom niñ ko xame woon rek nekk seefu arab njiitu arab boo xam ne tribu arab jiite ab xabila boo bëggee ñu lay jox loo bëgg ñu jox la déet say naa la loolu loolu bëgg moo am ne ko yow wax wuute am moo tax mu mer nag koo dóor yar bi doomu bàyyi taxam bi ne ko doomu rakkam bi alhamdulillah ne koy ah borom bi de yaa amiral mu'minin borom bi de wax na yonentam bi alayhi salaatu wassalaam ne ko xudil afwa waaw delloo ko ci alquran waaw ne ko xudil afwa mooy jëlal li woyof ci nit ñi ci seen jikko yi ah ah jëlal ak ñoom li nga xamante ne ci seen jikko yi del dem ak ñoom li gën a woyof te bàyyi leen yi nga xamante ne day diis ci ñoom waaw nga xam ne du ñu ko man loolu man naa am ñu daw jaam yi yow yonent bi alayhi salaam man sa borom maa lay wax xudil asr nit ñi bu leen teg yoo xam ne attanuñu ko xoolal yi nga xam ne ci seen jikko yi li nga xam ne mën nañ ko def te mu woyof ci ñoom te nekk lu baax del mise ci loolu loolu benn la am ñu ne xudil afwa waaw mooy lan mooy nit ñii di ñëw ci yow ñi nga xam ne ñoom laa def man borom bi ngay doxlanteeg ñoom ah xudil afwa mooy dee leen jàppal ci ñoom di leen jéggal loolu beneen wax waaw dee leen jëllale waaw am yeneen ñu ne xudil afwa mooy li des ci seen alal yi am ñu ne lii avant zakat yi la woon yonent waaye saa borom bi naan ko xudil afwa mooy liñ doon joxe ñuy farataal zakat seen alal yi la des dee ko jël ci ñoom man ko bi dimbalee mbokk jullit yi seen mbokk yi waaye fii li muy gën a wax mooy li njëkk a wax ak ci seen jikko yi waaw li woyof ci seen jikko yi waaw waaw xudil afwa wa'mur bil 'urf moo tax yonentaay saa saam doon wax ci ñoom Seydina Abu Muusa ak Seydina Muaaz yassira wala tu'assira ba mu leen di yónni Yaman <clears throat> naan leen yombalal leen te bu leen jafeñal kon xudil afwa jëlal li nga xam ne mooy li woyof ci seeni hein seeni jikko waaw ñëwal jaar ñoom ci lu woyof ndànk par ndànk waaw mu ngi doon mu ne ko wa'mur bil urf te del digle njekk saa su ne del digle njekk saa su ne wa a'rid te dummóoyul anil jaahiliin ci ñi nga xam ne dañoo réer xamul ñi xamul les ignorants bul def lu ñu def nga jàppe ko jéggal leen xam nga <clears throat> Seydina Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi dafa solo ci Seydina Uqbat ibn Amir mu ne bi aaya bi wàccee yonent bi alayhi salaatu salaam dafa laaj Seydina Jibril <coughs> ne ko mais laaya bi mooy lu ci borom bi gën a jublu mu ne ko yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna rabbaka ya'muruka an tasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu 'amman zalamaka waaw mu ne ko sa boroom mu ne ko yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam sa boroom de <clears throat> ya'muruka da lay digal an tasila man qata'aka ngay jokk képp ku la dog wa tu'ti man haramak ngay jox képp koo xam ne daf laa xañ ku la dog bul ne dina xam ne man la fiy fekk déedéet dog fa bokk ne la yow wala xaritam nga woon mu bàyyi lépp bàyyi la bañ laa kii yow dee ko woo wala boo bu dee du la jël nga koy bàyyi message léeg-léeg di ko nuyu dama doon kii doon ziyaar wala ñépp ci jàmm alhamdulilah même bu tontuwul bu kii beneen yoon nga defaat waaw yow jokkal bul ne man daal man fii ma ne dara dal man ku ma dul jokk du ma ko jokk déedéet yonente ma sa sa waxoon nag sax imaam al-Bukhari laysa al-wasilu man al bil mukaafi innama al man yasilu man qata'ahu qaal mu ne nekkul ki nga xam ne mooy jokk mbokk nekkul kiy fayam ki nga xam ne danaan man damay dikkal ma koy dikkal mu may yekkal ma koy yekkal mu may nuyu ma koy nuyu mu may yónnee SMS ma koy yónnee SMS mu may woo ma koy woo bu amee xew yëgal ma ma amaal xew yëgal boo kooku yonent may saa saa ne kooku nekkul kuy jokk mbokk ah mukk bu leen jàpp ne ku ma gis kiy jokk mbokk mooy ki nga xam ne moom day jokk ki nga xam ne da koo dox ki ku beeg moom yëpp teewul muy fexe di relier di ràbb di ñaw diggante boobu nga xam ne. mbokkam ba xotti na ko kooku mooy ci jokk mbokk kon nag mu ne ko sa boroom ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna rabbaka ya'muruka an mu ne ko sa boroom dalay digal nga daal di jokk képp ku la dog wa tu'ti man haramak ngay jox képp ku la xañ bul ne diw <laughs> diw nga xam ne man bi ma aaju mooy soxla nekk ci galère gu mag gi soxla ma dikkal ko tiis ko sama soxla amul dara lu def mu gin maa enfoncé <laughs> non seulement defaluma mais ñi ma waroon a yaakaaroon ne am naa ci dinaa am ci ñoom dimbal yëpp ndeke mu woo leen coup de téléphone ne leen diw bu fa ñëwee bu leen ko defal dara dafa ñàkk jom walla ayaazu ne moo ko wax am na sax koo xam ne war na ma SMS bi mu ko yónni waaw bind ci ne man damaa ñàkk jom ah. mu ne yow bu ko jàppal loolu ëllëg borom bi def nga am loo xam ne moom mu nekk sa situation mooy bu wër bëgg nii ndax borom bi li mu wax wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas wa tilka al ayyaam bis yaa ngo nudaawiluhaa ñoo koy tourner bayna diggante nit ñi mooy tay ruu buy tourner borom bee koy tourner ci koo nekk mu tourner ko côté bi neex nekk ak yow côté am alal ji nekk ak yow ba nga yaakaar ne fii mooy hatta idaa farihu gisoon nañ ko bi maa utu leen jox rek borom bi tourné wu bi yóbbu la indi côté bi ñàkk mu féete yow la nga yoroon yëpp naaw dem xarit ya sori nañ la sa kër ni doon xumbe gisatoo sa kër nga xam ne boo mësoon a ñëw dañ lay dañ lay mooy fu ne alaaji waaw foo ñëw am nañu fa ne tey nga ñëw boo ubbee boo nuyoo da am da mur bi day résonner kër gi. asalaamaaleykum mooy day raisonné tellement kenn newatu fi ñëpp daw nañ la ndax amatoo alal xarit ya nga doon topp ndax sa alal dem nañu soxna sa newoon ak yow wala yow bu dee jigéen nga boo xam ne sa alal a taxoon jëkkër ja topp la bu sa jëkkër bu sa alal ji jeexee jëkkër ja bala bu dee ji noonu waaw nga mujj mel noonu waa ji mujj mel bu ñëwee ci yow mooy wax kay ayyaam noonu la bés yooyu lay borom bi di wër di wëral am na ñoo xam ne da koy bàyyi ñuy neex ba ni ñu génne àdduna am na ñoo xam ne day neex dem ba ci biir neexatut mu neexaat après am ñoo xam ne début bi dara doon ci neex ñu dem ba ci biir borom bi neexal demaat ba ci biir coupé waat neex bi ainsi de suite ay yëpp combinaison yëpp la borom bi di def waaw waaw mooy alxakim mooy ci xere yow nag bul bàyyi ba waaja doon wax lool bindoon waaye ne gaa yi fii dafa ñàkk jom bu leen ko dimbali ah, yow borom bi def la nga newoon nga génn ci am lu ne gàññ sawaay dikk fëgg la benn bés piis la soxlaa bul ne ah, ah. fëgg xool gis muy sawaay nga ne wala am ku ñëw ne la dee waa ju bari kii na ko waa diw moo la doon laaj nee na daa bëggoon gis la yu mel noonu nga ne diw mu dee de ne ñëw mu wax nga ne ko non non mu ne loolu nag la déedéet bul def noonu bul ne moom xañoon na ma kon naa ko xañ déedéet mu ne wa tu'ti sa boroom dalay digal wa tu'ti man haramat nga jox ki la xañ waaw wolof yi nee nañ wax ju ñaaw ah dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo te waxu dëgg la mooy wax yi waaw al makru du dellul ci ko ko moom kon nag mu ne lii la la sa boroom wa ta'fu amma inna rabbaka sa borom ya'muru ko da lay digal an masila nga jokk man xamaa ku la dox wa tonti ngay wa tonti ya ngay jox man xaramaka ku la xañ wa ta'fu ngay jéggal te jëllale am man zalama ku la tooñ ku la tooñ bol nga tay ma paññar bi déedéet moo loolu wax hein ci jataay bi ñu génn buñ leen tooñee fayu leen li ngeen war a fay lu toll nii lañ leen tooñ waaye nag bu ngeen gëmoon de fa huwa xayrun lis-saabiriin gën ci ñi muñ ba pare mu ne yonent bi alayhi salaam kon muñal mu ne ko kon Seydina Jibril ne ko wa ta'fu alayhi salaatu wassalaam sa borom mu ngi lay digal ba léegi ngay jëllale tey jéggale tey jëllale amman zalama ki la tooñ nee na boo waxee loolu nag fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi ashrafi alaa waawee alaa ndax walla alaa mooy ndax ndax duma leen tegtal fii alaa bii du waawee alaa war yëgu ngeen ma yëgal leen amul day de boobu fii alaa bii mooy ndax alaa adullukum ndax duma leen tegtal yéen sama saxaaba yi radiyallahu ankum alaa ashrafi axlaaqil dunya wal axira ci jikkoy àddina ak alaaxira yi gën tedd qaalu wa maa zaak ñu ko mooy yam mu wax leen lii aaya bi wax <laughs> waaw kon mooy li borom bi digal yonentam ne ko xudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jaahiliin loolee la ñu digal ñun ñëpp waaw waaw bii mu digle nan rafet ak nekkaaleeg nit ñi xudil afwa del del ànd ak nit ñi rek ci lu woyof ci ñoom te nekk lu xaar mais à condition te du nekk lu xaram waaw seen jikko yi tànnal la nga xam ne gis nga ne tey doxal ak ñoom la woyof ci ñoom waaw rafetal ak nekk ak ñoom ak nekk ak dund ak ñoom di yulli sa jayog coono di rafetal di jëme ci ñoom waaye tamit di def li nga xam ne moom lañ naan almudaara gisoon nañ ko ci masaalik bi entre mudaaraat ak mudaahana mudaahana baaxul mooy rangalante gannaaw ci ay caaxaan kenn du wax sa moroom sa bët du xonq na kenn du wax sa moroom dëgg parce que am nga intérêt boo am ci moom waaye mudaaraat mooy loo xam ne du lu xaraam waaye mën na la yàqal lu tuuti wala jëlal la tuuti waaye garaawul sa sox sa bokk julli na ko soxla nga def ko mooy la yow xoon comme waa ñëw ne waat naa ci yàlla ne di nga ñëw sama kër yow da gëj sama kër quoi ah saa waay looy def tey nga ne noo tey de am na lu ma doon kii mais finalement kër ga laay dem nag ma ne wat naa ci yàlla nag billahi di ñëw kër ga kon parce que dañ faa dégg bul ne eh, dara laa ñëwul non non defal loolu waaw kay yooyu mel noonu sa mbokk la waat na dimbali ko ci waatam boobu loolu la yàqalu la dara d'ailleurs peut être am na loo looloon def sa këram yooyu mais garaawul loolu après mën nga koo kii nga dem loolu mooy di def ñoom loolu waaw. yow ñoom li ñu yor ci wàllu alal ak leneen loolu bu ci daaj si bët loolu dee leen jox waaye bul xaar retour sur investissement te lépp loo xam ne lu ñuy def lu ñaaw la gëmm ci yoo xam ne pour ci yow lay dal yow kese atteb sharia tegu ci mais sa der la yàq yooyu melal ni yëgoo waaw wa a'rid 'anil jaahiliin te na nga dum ñi nga xamante ne ñooy ñi xamul ndax seen ñàkk xama tax ñu lay wax yenn yi <laughs> lii la Seydina al-Hurr daal di fàttali aaya bii la fàttali Seydina Umar bim naree dóor yar bi ki nga xam ne mooy Uyayna nii di bàyyi xam <laughs> ba pare mu ne ko min al-jahilin lii la sama bo lay mu ne ko nañ jëlaat xaw naa yàgg ngir fiil bi kon bi bi mu waxee Seydina Umar ak Uyayna li wax mer ba nar koo bi yar doomu mbokkam bi di al-Hurr ibn jóg ne yaa amiral mu'minin yow njiitu yàlla yi kat borom bi de mu ngi wax yu ndawam bi yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xudil afwa jëlal li woyof ci ñoom doxaleen ñoom ci jikko yu yu rafet di leen muñal waaw wa wa'mur bil bil urf hein jëlal rek woyof ci ñoom muñal leen waaw di leen jëlale wa'mur bil urfi te na ngay yiw mooy alquran ak sunna ak luy defar wa a'rid 'anil jaahiliin te nga du ñi nga xamante ne xamuñu mu ne ko nag wa inna haadaa te kii nii min al jaahiliin daa bokk ñi nga xam ne rek xamuñu sama baay tax bii daa bokk ci ñi la xamul kese xamuñu moo tax ñu wax mu wax la lii waaw xoola kay mu ne gis nga bi bi bi alxur waxee lool wax lii Seydina Omar Seydina Ibn Abbas mooy nettali radiyallahu anhu mu ne wallahi ma jaawazaha Umar hiina talaaha mu ne Seydina Umar radiyallahu anhu dépassé wul mooy lan la doon def dóor Uyayna yar bi dafa mel ni ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu stop jéggiwul aaya yi Umar Seydina Umar hiina talaaha ba ko al-Hurr jàngee lu tax Seydina Umar teg ko ci wetam. mooy ñii ñooy alquraan xam boroom xam-xamu alquraan ak yi waaw Seydina Omar ci saase la mer di giif mu arrêté ndax alquraan ji mu dégg gi ko alxurru bii fàttali ba pare ne ko yonentam la ko wax te Seydina Omar xam na ne yonentam la ko wax te ñun kat moom lañu suñu boroom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na pour ci biir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam royukaay bi gën a kon Seydina Omar ne moom du yaatu ci moom lu dul mu def li yonent ma saa li ko boroomam daldi woon dig digal mu def mu arrêté moom la naan ma jaawazaha dépassé wul li aaya wax mooy noonu la arrêté Omar Seydina Omar hiina talaaha ba ko al-Hurr ibn Qays radiyallahu anhuma daldi jàngee. Mawlaana Ibn eh, Abbaas ne wa kaana radiyallahu anhu wa kaana waqaafan inda kitaabillah waaw mu ne te Seydina Omar dafa nekkoon aji taxawaakoon tale wut ni mu ngi doon mate ci téereb Yàlla bi mooy li borom bi di xaraamal wala li muy tere kenn du ko ci gis waaye la muy digle kenn ko ci raw taxawaa kon la waaw ci ndigal yi tukkee ci borom bi ci téereeb borom bi mu nekk ndigalu jëfe wala mu naan day tere ngooy te ci doon taxaw lii mooy njiit waaw ndax alquran huwa almizan alquran mooy balance ku ñëw di wax rek teg leen ko la melam moom gis nga say naaw ma dañ ko ko fàttali moom mu ne mu taxaw xam nga lañ doon wax fee naan wute nag kaw kaw ba moom lañ doon naan xadiis Seydina Omar ñu naan non xadiis Mawlana Ibn Abbaas doon nettali mbiru mooy moom bi mu déggee ñu wax ne alxuraan ne nee na dafa tax mu arrêté la naroon a def waaw takat xudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jaahiliin est-ce que farata farata la ngay ku la def comme yoo xam ne def na la du noonu aaya ba wax na ko buñ leen tooñee ñeen fay fayu leen lu mel ni ngeen fayu waaye bu ngeen mu ñoon boo gën mais fii ci makaarimul axlaaq lay woote te ñii ñooy royukaay yu mag yi alaysa huwa amirul mu'minin ah est ce que duma mooy njiitu ñi royukaay way ngëm yàlla yi ki nga xam ne mooy xool waayu borom bi tabaaraka wa taala ci kaw suuf jamono jooju ah kay Seydina Umar xalifatu rasulillah ala al ard sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga nii ñu meloon ñoom buñ leen waxee alquran mooy alquran mooy fay seenu mer waaw waaw man lëkkaale la am ak buntu biñ nekk muñ nit wax la loo xam ne xam nga ne waxu neen la du dara nga am kat nga taxaw ngir yàlla ndax fàttaleku laayat alquran fàttaleku waxu yonent bi alayhi salaatu salaam wala fàttaleku doxalinu yonent bi alayhi salaatu salaam wala kenn fàttali la lenn ci yooyu nga taxaw muñ sa muñ wan na sa lo wan sa muñ wan na sa mer mu yàlla tax ah muy mu mu lëkkaloo xadiis ba nga xamante nii moom la yonent moom la gisul man kadama ghayzan wa huwa qaadirun ala an yunfida da'aahu allah subhanahu wa ta'ala ala ru'uusi al-xalaa'iq yawma al-qiyaamati hatta yuxayyirahu min al-huuri al-'ayni maa shaa bi mu gisoon xadiis numéro 47 koo xam ne dafa wan na meram te mu man wéyul mer nga comme Seydina Omar manoon na bàcc na al-Hurr mii kii ba ko yey na mii manoon na ko dóor yaa bi ah waaw mais mu téye ko wan na ko mais yamul ci woon mais da ko jéggal ah xudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jaahiliin wa haaza wa inna haaza minal la a xam moo mooy lan comme lisaanu xaalam man mi nga xam ne doomam la sama du man doomu frère am la xam la nekk ak yow xam naa ne meroo mi mu wax moom nii di sama bàyyi ndax lan xamul waaw comme quoi nit. loo jub jub jub jub jub jub yow t'es pas au-dessus ci gars yi di la wax lu dul noonu di la dénigrer ba am na ñoo xam ne buñ la xamul dé am ñu ñu dégg dañuy foog na yow ma soo baax parce que ñoo muy dégg ñooñu ay noonu waaji lañ te tamit man nañ sax bañ a nekk noonu mais dañuy jàpp ne sa waay soob waaw alors que ñoom xamuñu ko waaw xamuñu ko dëgg-dëgg <laughs> kon nag loolu mooy lëkkaaleen ak bunt bi ñu ne. di muñ di wan na sa mer même bu dee man nga koo wëyal nga ah wan na ko te yàlla tax waaye it mooy laayay alquran yi dañoo war di fàttale ko xam nga daa war kii da koo wax mais ñun dañoo war situation bu ñu taxaw rek na même ni laay bi day ñëw di wax ab aayaay ñëw na ñu lii mais loolu mënoo ko am bu dee jàngoo bu dee gëstuwoo alquran ba xam. xam xadiis yi xam ni lii yonent sallallahu alayhi wasallam dundam lii nga xam situation bu nekk nan laa ciy doxale nga xam ne yow bu ñëwee même bu fa kenn newul affaire bi mooy ñëw directement day mel ni danay relier ak yonent lay fàttali ah yow dara ya ci yow lu dul nga def ni sa sang lu bari ñu waroy loo kon nag fexeel def ni moom bu boobaa nga xool nan la ko defe woon nga defe ko noonu la waaw Seydina Omar mii ci boppam keroog gisoon nañu bi ñuy gis waaji Xunayn ci ah, que ça soit hadith Seydina Abu Sa'id al bi nga xam ne ca or ba Seydina Ali yónni woon wala hadith Seydina Jaabir bi nga xam ne Xunayn la amoon ak yoonu ah lan moo xam bi waaji waxee li mu wax lan la wax Seydina Omar ci boppam hadith Jaabir bi nekk Sahih yi gisoon nañ ko rappelé woon nañ ko keroog. dane ya rasulallah ana qatulu yow dawal yàlla ni sallallahu alayhi wasallam waa ji wax la wax ju tegginewul ji nii muy Dul Xuwaysira at-Tamimi alayhi min Allah ma yastahiq ndax doo bàyyi ñu faat ko yeneen lay saat saam ni borom bi waxoon xudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jaahiliin nekkul lu mu doon wax kese alquran nekkul woon lu mu doon jàng kese déedéet mais alquran moo doon jëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëmam moo doon alquran mu ne laa laa yaqulu laa yatakallamunna an-naas wala laa yaqulu an-naas inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yaqtulu ashaabahu déedéet bàyyi leen ko waaw bàyyi leen ko bàyyi leen ko nit ñi du ma may lu nit ñi di wax yi nga xamul nekk fële naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam day faat saxaabaan yi waaw ne daxuhu bàyyi leen ko ay gaa yoo xam ne dañoo jóge fële ñoo bëgg koo assassiner yonent ware sa salam bëgg koo rey hein mu ñëw leneen bi ñu la jàppee bañ andi la ba yonent bi saa saa découvrir li ngay def neewul ray leen ko yóbbu leen ko fee ngeen ray ko nga ne bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu dem waaw waaw waa Makka fàttali woon nañ ko bi mu bee Makka izhabu fa antum at dem leen yéen lañu libéré yéen lañu jéngante dem leen mooy al-af wa a'rid 'anil jaahiliin xamul dara di wax sa àq lu dul loolu oh. ñoom bu ñu xamul li nga doon yàlla xam di ko borom bi xam doy na yow l'essentiel lu ñaaw li lay dëkkal na bañ a nekk ci yow rek comme du mooyul wax yooyu te bu la kenn nettali aw jëw bu la kenn nettali naan la diw nee ci sa àq nii déet nee ko diw bëgguma kenn di ñëw di ma nettali naan ma diw nee na ma dara déedéet dama la ko ñaan ngir yàlla boo ko def ndax yonent waaye saa saa fàttali woon nañ la keroog naan bu kenn ci yéen ci xadiisu Mawlaana Ibn Mas'ud boobu bi waa ji waxee loolu Hunayn mu ñëw wax ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bopp moom ci boppam Mawlaana Ibn Mas'ud nee na man dootuma ko def ba mukk dootuma dégg kenn wax ci Yonent bi lu dul noonu mu ñëw di ko nettali ndax yërmande gi mi amoon tamit ci Yonent bi sallallahu mu ko gisee ni mere mu ne man du man maay kiy causé loolu ndax xabaar yu ma koy indil yoo xam ne yu nit wax ci moom dootuma ko yeneen saa saasaam ci boppam moo ne woon bu leen ma di toxalal wax nit ñi naan ma ni wax ne lii kii def ne lii kii def ne lii parce que damaa bëgg bu may génn ci àddina bu ma génn ci àddina bi sama xol set ci ñépp waaw waaw dem fa nga xamante ne nii yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata Allah bi qalbin saliim waaw dellu ba nga xamante ni foofu le bés ba nga xamante ne du jariñ foofu maalun alal wala banun du caagante ne ay doom lu dul ku dikkal borom bi ak xol bu set wecc set wecc ci shirk set wecc ci bañ nit ñu baax set wecc ci lépp loo xam ne neexut borom bi tabaaraka wa taala waaye set wecc ci di jàppal sa mbokk jullit dara wala sa bokk doomu aadama dara kon nag mu noon wa enridanil jaahiliin kon mu ñu ngoog yal nañu borom bi may ñuy doxe comme ni Seydina Omar mi doxe aaya yi waaw ko ko waxee wallahi Ibn Abbas dafa waat naa ci yàlla ma jaawazaha Omar Seydina Omar te passé wu ko de ca la tax wakaana xiina talaaxaa bañ ko jàngalee laay ko wakaana waqaafan gis nga superlatif wakaana waaqifan de waqaafan mooy ay taxawaa koon la ci laayay yàlla yi kon nag ci téereb yàlla bi inda mu ne rawaahu al Buxaari mu ne xadiis bi al imaam al Bukhari rahimahullah taala moo ko solo oh, am na lu ma fàtte woon <laughs> ma ne gis nga hadiisu la tarda 48 bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waxoon naa ni dina ñëwaat wóoratuma 639 dina ñëwaat hadis numéro 639 ci hadis woon naa waxoon naa ko waaw mais bii nii ñu nekk nii al imaamul Bukhari yu moo ko solo rahmatullahi alayhi waaye dina ñëwaat insha allahu taala. ci hadith numéro trois cent cinquante sept hein numéro hadith hadith numéro trois cent cinquante sept dina ñëwaat ci biir téere bi waxoon naa la nag loolu bu ñëwee mooy hadith yi ñu ngi jëm ne xam nga lii yàgg nañ ci ni bul yaakaar mukka mukka mukka mukka kene fii mu ne bés bu ñëwaatee ñu dañ ci yàggaat ah mukka duñ ci yàgg ah mooy ne